baabu wujuubi taacati wulaati al-amri fi gayri macsiyatin wa taxriimi taacatihim fi l-macsiya. kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullaahu ta'aala. ginnaaw bi ñu jeexalee ci sunu jotaay bii génn bunt bi nga xam ne moo doon wax muy soixante-dix-neuf baabul waalil aadil doon wax moom la tëjewoon li jëm ci wàllu njiit yi. ndax boo fàttale ko buntu biko ko jiitu woon di buntu soixante-dix-huit waxoon na la foofu ne moo doon baabu amri wulaatil umuur bir rifqi bi ra'ayaahum côté njiit yi la njëkke ndax ñoom ñooy bopp nit ñi ida saluha ida saluha al amir saluha saluhat allah bu njiit bi baaxee yéwén ñamu jiite yéwén daal di baax bi idnillahi tabaraka wa mu tàmbalee leen léegi nag wax la li nga xamante ne njiit yi ñi nga xam ne ñoo méngoo mbiru jullit ñi mbiru nit ñi li nga xam ne moom la leen seen boroom digal moom la leen yonentam alayhi salaatu wassalaam digal bir rifqi bi raayahum ñu dal teey ci ñoom di leen muñal wa nasihatihim di leen laayi biir wa shafaqati alayhim am ñeewante amuk yërmande ci ñoom am yum leen tere woon nahyi an ghishihim ñu leen di nax di leen tromper di leen di leen di leen di leen di leen di leen nax wa tashdidi alayhim di tar ci ñoom wa ihmaali ak doyadal masalihihim ya nga xam ne seeni maslaha fa la nekk wal ghaflati anhum ak yëgadi ci seeni mbir wa an hawaa'iji yam ak seeni aajo bim la indilee lool mu teg ci bunt nag bi nga xam ne ki nga xam ne mooy bunt mooy mooy modèle mooy njiit bu jub alwaalil aadil bi mu paree nag ci njiit yi ba wan la kan mooy model dëgg dëgg ci njiit yi baax liñ wax fële ki ko incarné mooy kiñ gis te ñu jeexal ci bunt bi ñu jeexal jeexaloon na kook xadiis yi na Iyaad ibn doon xadis numéro six cent soixante-deux annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam comme liñ la waxoon ne la imaam dina ñëw ci côté waa ñu ñuy jiite ndax mbir mi loolu la addina bi moom soit wala ñu jiite la waaw amul ñetteel waaw bul nekk ñetteel te ñetteel manu fee am benn da jiite dangay nekk kilifa wala ñu nekk sa kilifa léegi nag ñi nga xam ne ginnaaw bi ñu gisee li war ak li ñu tere ñi nga xam ne ñooy ñi jiite ak kilifa yi waa léegi ñi ñu kili ñi ñi ñi ñu yilif nag waa ra'iya gi nag ñoom ñoom dans tout ñoom dañ leen di bàyyi noonu rek waxoon nañ la xam nga ne moos boroom bu bindul jaam yi sudan déedéet waaw mooy ku nekk am na loo war kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yeneen tubaab yi saa saam commencé woon al imaamu moo tax al imaam an-Nawawi moom la njëkk tudd njiit mu indi buntu boo xam ne ngir ñoom la ñaari bunt ginnaaw gi nag mu dugg nag ci ñi nga xamante ne nii nag ñoom lañu ñu jiite. mu ne baabu kon quatre-vingts chapitre quatre-vingts juróom-ñetti fukk mu ne baabu buntu wujubi taa'ati wulaati amr war gi nga xam ne moom la war. di topp wulaatil amri ñi nga xamante ne ñoom ñooy les autorités ñoom ñoo méngoo mburu jullit ñi waaye nag fii ghayri ma'siyatin de ci loo xam ne nag du bàkkaar du mooy yàlla de bu dee mooy yàlla la moom taxul ñuy wax bu dee mooy yàlla la nu muy demee imaam luy taxul ñuy wax mu ne wa tahrimi ta'atihim fil ma'siya non seulement yow taxul ñuy wax ji mooy lan mooy wa tahrimi te dañoo xaraamal ta'atihim nga leen di topp di ànd ak ñoom fil ma'siya ci mooy yàlla waaw njiit bu la digal mooy yàlla da lànk bay utal ku la lànkale waaw waaw moo ngoog bunt bi noonu la ko tudde jeex na waaw waru topp njiit yi waaye fii yonent bi alayhi salaam dina leeral comme ni ñu koy gisee ci biir waa léegi parce que am na mbir yu possible ci toppaati benn ki may topp li ma koy toppee damaa neex daa ànd ak sama bakkan ma am ci intérêt waaw di topp koo xamante ne nii lim ma digal mooy ñëw leen jël seeni seeni allocation ah <laughs> saay <laughs> yoo xam ne dañu ko attribuer waa peuple bi waa askan wi ma am ca un million ñu ne ma kaay jël sam un million waaye ma ne <laughs> loolu moom topp ko moom ànd nag sama bakkan lool yal na bu mu fekk jamono yooyu ma bànk banque goo xam ne kenn manu ko koo wax ah fay banque ah xamoo expression mooy ma ñàkk quoi temps yooyu ma aajo wuta aw ma dara waaw <laughs> fulus yi daal dara ñëwul waaw alal da yoruma dara ma jotub courrier bu ma ne on convoque vous avez cinq jours pour venir récupérer votre chèque de un million de francs CFA com sawaay <laughs> loolu sawaay daa ànd ak sama bakkan kon am na topp boo xam ne day ànd ak lu la neex bu dee kuy góorgóorlu ci jaamu yàlla imaam bu bu diglee Hmm? ci loo xam ne jaamu yàlla la man ma ko ciy topp lool daa fekk kon mu neex ma damaa neexaale tamit ndax jaamu yàlla la waaw dama ciy yëgaale li nga xam ne maa ngi doxal sama borom li nga xam ne moo tax mu bind ma sauf que léegi topp léeg-léeg topp du nekk ci lu ma neex waaw du nekk ci lu ma neex ma toog yor sama entreprise yor sama yëpp imam bi ne yéen waa quartier sàngam wala waa sàngam mobiliser nañ leen parce que xare daa am guerre dafa am militaires yi kese doyuñ waaw te yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ne nii vous êtes mobilisable yéen nag da ngeen a war a bokk ci xare bi xam nga loolu bu dee ne koo xam ne l'islam dafa kii dëgg-dëgg loolu day jàpp ne jaamu yàlla la mu neex ci moom comme buñ ko woowee ci leneen waaye bii moom ñu bari bakkan yi du ko nangu waaw boobu am na waaye am na beneen yii yëpp ci biiru yàlla la xam nga am na boo xam ne say intérêt nag lay compromettre mooy imam bi dafa ñëw digal la ne la gis nga sa domaine bi nga fi am fii dañ koy wàññi waaw waaw loolu dañ koy wàññi parce que autoroute bi dafay war a jaar wala nàngam ak nàngam te yow fii li nga fi doon génne ci mbay mu yoral la sa lépp ci nga amee sa notoriété imam bi jiit bi ne léegi comme que autoroute bi dafay war a jaar yow dañu koy nangu jox la feneen te yow fañ lay jox xam nga ne amul valeur fii waaw ndax fii moom fi la ñëpp xame nit ñi fii lañ doon ñëw cay buñ ko daggee wàññi ko bàyyi la ci pukkus wala ñu jël lépp xam nga loolu du la neex waa est bu boobaa dama naan man nag duma d'accord ah, ah je suis daa bañ waaw loolu benn la wala beneen affaire sax mooy koo xamante ne nii lim la digal wala lim lay tere say say say say say intérêt la compromettre ci neneen loo xam ne moom maa tay la la jaay nekkul sax dama lay joxaat feneen dafa ñëw nangu sa affaire tooj la waaw tooj la waaw tooj la jël sa alal parce que moom mooy l'autorité quoi waaw foo xam ne say maama ko moomoon say ñoom bàyyi doon ko nga doon na ko ci say bàyyi ak say mbokk ñu ñëw nangu lépp tooñ leen waaw ba pare digal leen ne leen vous allez déguerpir da ngeen fiy jóge am ngeen feneen gaa mais fii ñu leen nar jële waa léegi bu boobaa est-ce war a jël arme yi mu digal ma ne ma ah lii nga xam ne moom laay xëccoog diw de te ko moom te leer na attewu ko atte bu jub moom monsieur le juge mu atte atte bu dëng ne ma léegi yow on t'exproprie dañuy nangu li nga moomoon nangu ko jox ko diw te leer na la mbir mi jaarul ci yoon dañ koo njuuñ njaaj est bu boobaa est-ce bu boobaa am nga droit yow ne waaye yow man daal sawaay damay jël arme waaw waaw kon dangay ngay gis yooyu xam nga wuute naag yi nga xam ne dala neexoon yooyu yëpp nag yeneen yenent bay saasaam dinañu leeral mais yooyu nan laay def ah, loo xam ne neexuma mu nar ma ci forcer quand mais yow boo ko defee du mooy yàlla ci yow boo ko defee du mooy yàlla ci yow ah. xam nga yii ma la wax nii bu la nee génnal ci sax moomeel dañ koy nangu jox ko diw yow boo ci génnee est yàlla la non ndax moo la lool te tamit man na am conséquence yu gën a boo ko deful def gi nga koy def est-ce mooy yàlla la mooyoo yàlla waaw loolu nu may def damay damay esprit révolutionnaire hmm? comme que xam naa ne dëkk bi ma xanaa nekkawu fi benn ci kenn bu ma fa demee it ci tribunal yeeg foofu comme que c'est monsieur le président wala monsieur le préfet moo jël kii bi de toute façon dossier bi léeg-léeg dafa dul jaar sax wala bu fa jaaree moom comme papier au këyit gu ñu teg ci poste bi day jàlla li bëgg la def aw ma fenn fu ma ko jooytoo waa bu boobaa ndax damay fippu rébellion loolu lépp yonent bi alei saa salaam nag dinañu ko leeral waaye ci kaw al imam nee nañu baabu wujubi taati wulaati al amr fi ghayri ma'siya waaw war gu mu war ñuy topp ñi borom bi dénk mbiru jullit ñi ci loo xam ne nag du mooy yàlla waaw gis nga misaal fi joxe yëpp du mooy yàlla de waaw yow boo ko defee mooy yàlla waaye nag mu des beneen façon topp mooy boo xam ne cette fois-ci boo ko defee mooy yàlla la waaw la njiitu benn dëkk waxoon ah ma déggal imam Kishk man dunduma loolu wala bu dee ba mu koy wax boobu maa ngi dund yëpp boobu gone laa woon taluma woon yooyu <laughs> al imam Kishk rahimahullah al misri doon ko wax ci yenn ci waxtaanam yu am solo yu benn xutba doon wax njiitu benn pays pays africain yoo xam ne ay arab lañ ci Maghreb bi que daa dajale woon nit ñi woo mufti bi xaw ma lan ak lan ak lan pour daal ñu ne koor gi daal nañ seetaat koor gi daal surtout yenn nga xam ne yenn jamono yi nga xam ne ndax koor day wàññi ci gàttal day wàññi productivité day tax koom-koomu dëkk bi wàññeeku ndax nit ñi duñ mën a liggéey ni mu ware am daal lum ci bëggoon dama ko gëj a déglu ba waxoon mufti bi mooy imaamu dëkk bi ci wàllu xam-xam te mooy ubbee léegi ngir moom mu kussoneel ko daganalal ko affaire boobee mu bëggoon ci koor daal ba ñu mën a teggil daal travailleurs yi daal loo xam ne ñoom daal bu ko defee eh, koom-koomu réew mi gina mën a suqali ko loolu mu bëggoon par exemple bu ko digalee nit ñi waaye nee na mufti bi boroom xam-xam ba da koo bàyyi mu wax ba pare ne mu ngi koy bàyyee kàddu gi mu jóg ne yàlla wax na dëgg waaye maa ngi seede ne kii nii li mu wax du dëgg moom mooy monsieur le président li mu wax du dëgg waaw koor farata la waaw <laughs> ne noonu la <laughs> loolu mooy dëgg lan la bëgg leneen mu ne waaw waaw léegi nag leen woor nangam ak nangam waxi caaxaan yooyu ah <laughs> waaw loolu par exemple bu ñu jàppoon ne da koo digal comme loolu noonu ne nit ñi léegi bu leen woor maa leen tere woor loolu mooy yàlla la bu ngeen ko ci toppee mooy yàlla la kenn du ko ci topp voilà loolu moom da di bañ amu ngeen droit di ko ci topp moo tax fii ghayri ma'siya waaw wa tahrimi ta'atihim bu boobaa dafa xaram nga leen di topp fii ma'siya ci loo xam ne naka la boroom bi di Ramadan jot ñu ne rabul ki nga xamante ne nii julli dafa jot yow bu dee loolu la mooy wax naa la nag wulaatul amri chef d'entreprise bi. chef de mission bi ki leen chefe ci lu mu man di doon chef de famille ñépp loolu lépp ci la waaw yow doom ji boo majeure sa bàyyi ne la ah dina gise bëtu xale ba léegi wala say ay naan la woor gi ne ah daa metti am ngay te bi moom daa xaw a tar moom waaw fii ci France xam nga moom xëdd trois heures euh, ndogu euh, trois heures du matin wala deux heures cinquante kii trente du matin ba pare daal di ndogu vingt une heure quarante cinq loolu moom daa metti ah jaru ko amoo droit di ko ci topp ah na nekk sa ndey ak sa baay ak sa ñëpp nañ dajaloo amoo droit parce que majeur nga léegi yow koor gi farata la ci yow waaw di la xoole bedde li la nabb nabbee te yow yaa ngi nii am vingt cinq ans di dem ci fak yi di nangam ak nangam boo mooy amoo droit nga la bu boobaa amoo droit di topp sa baay ak sa ndey ci loolu ñoom di nga xam ne ñooy sa wulaatul umur bu dee ne ñoom ci seen tutelle nga ne ba léegi amoo ci droit di leen topp waaw chef d'entreprise bi bu la nee yéen des travailleurs sama entreprise bi kenn du fi julli waaw non fii moom kenn du fi julli ah vous n'avez pas le droit de prier ici alors que yow am na waxtu yoo xam ne manoo leena puusaat tisbaar fi la lay fekk tàkkusaan ba tàkkusaan jeex fi la lay fekk boobu amoo droit di ko topp ci loolu soit soit nga julli foofu wala nga am pause boo xam da ngay génn foofu dem yaay seet foo man di dem julli ba pare nga door a ñëw continuer bu dee côté yooyu am na jàkk nga dem bu dee amul yaay seet yaay xool en tout cas moom julli ji moom di ko def l'islam du la may ñu naan walla parce que patron bi yaa ko signé woon moo tax lii lañ lay wax xam nga boo tax bunt bii dafa am da fi gaayatil waaw gàttalu am solo ba ni ngay dégg fatawaa dalla al la yi nga xam ne moom ngay dégg ubbee yu réer yéeg yu caaxaan yi ngay dégg ci suñu réer yi nga dégg ay ñoo xam ne naan ay ustaas lañu wala ay sëriñ lañu naan gaa yi mooy de boo waxee ñu ne ah bàyyi ba wàcc boo demee boo wàccee bu guddee nga julli sa julli yépp loolu amul ci diine loolu waxu neen la loolu amul ci l'islam ça n'existe pas boo xamee bunt bii boo takkee bunt bi xam ak xadiis yi ciy ñëw rek di nga xam ne loolu noonu ah non non naka tey gaa yi kon gaa yi ah man la ci gaa yi man ne gaa yi da leen a yaakaare ket tanewuñu la waaw amaana sant bañ yor nga leen wege wala boo ko ayin bi muy génne la oustaz la kese waaye tanewu la ci ragal yàlla laa wax waaw tanewu la de léegi leen nag mu lay wax ay xadiis ak aaya yow nga réer parce que xamoo dara waaw. waaye dara la la tanewul à part ça wal iyaazu billah yaa ko tane sax bu dee loolu la jàpp mbiri ci ngay boo xamee lool rek ci ngay xam ne ah mais kon man lool man dane loolu équation la boo xam ne yow dootoo ko posé ti parce que ndekete yoo topp njiit yi dafa war chef d'entreprise bi lépp lu may digal ci entreprise bi lu koy soqalil ak li nga xam ne samay tâche la yu ma war a def ak yooyu dafa war ma topp ko ndax maa ko signé waaye fii ghayri ma'siya loo xam ne du du mooy yàlla ah. waaw wa tahrimi dafa xaram ta'atim nga leen di topp fii ma'siya te ma'siya bi ci gën rëy mooy ñàkk julli waaw ñàkk julli moo gën a rëy ginnaaw bokkaale waaw ku la wax kon jarul bàyyi xel ay waxam waaw te bu boobaa manoo ah bon attention parce que kat sa waay domaine la ah naan la waay suuf si inna inna ardi wasi'a garan lan suuf si suufu yàlla la waaw al ardu ardu was-samaa'u samaa'u wal abidu abidu waaw ma suuf si suufu yàlla la asamaan si asamaanam la jaam yi dëkke suuf yi ay jaamam lañu waaw loolu nag ñu am ñuy tudd propriétaire mbaaxu borom bi la mu may ñu loo xam dañ ñu koy woowee ne ñoo ko moom waaye bis bu ci naree def mooy yàlla loolu day teggee ko bu dee ne foofu kese la waa ji mën a jullee mais foofu lay jullee te te loolu manoo ne ah wute nag contrat ba de dañ naan la déet parce que yonent bay moo ne kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart waaw bépp condition bu ñuy tegal nit jaam mu wuteeg li nekk ci téere bi yàlla bi nga xam ne moo digle julli ci suñu kaa bii waa ji di la tegal condition boo xam ne mooy bul julli fa huwa baatilun condition boobu neen la et non avenu jaru la bàyyi xel waaw walaw balaxa même bu loon ne condition yañ la lonkal tegal la ko ci jot na sans charte amul njariñ jaru bàyyi xel moom kay soit foofu ngay jullee wala am ngay pause liggéey bu amut pause ci tugal amut nga jóge fa bu la jaree bu nga at sa oto boo xam ne dina la yóbbu ngoo ngay jël ba jàkk ja wala jël ay affaire julli feneen mais di nga ko def waaw di ko def ah dóoru ñëwaat kon nag mu ngi noonu loolu lépp day leer ak yeneen yoo xamante ne ay mooy yàlla la yoo xam ne dañ naan la sëriñ diwoo ma ko digal waaw sëriñ diwoo ma ko digal muy loo xam ne mooy yàlla gu leer naññ la bul woor man bul woor <laughs> ma ne la yow moom laay ba c'est la dernière fois ma gis la nga may gis jeex na dogoo na yow allaaxi àddina ak allaaxira yàlla bu ma la xam boo ma xamati bu julli noonu ngay mel ak moom ndax lan amul sañ-sañ ngay topp nit wa tahrimi ta'atihim fil ma'siya ngay topp ku mu man di doon sëriñ lu mu man di doon mu lay digal mooy yàlla nga ko ciy topp bu la ixtibaaree comme li ñu waxoon sa fan yee bu nee nee na lay tester na la fekk yow nga dëppook lu yonent bay saar saam wax te dinañ ko gis ci xadiis yi mukk bu ko topp waaw léegi nag nag gaa yi ne waa yow yow ah yow sirru boo xamante ni ab sirru boo xam ne moom la maa ne sirru yëpp bu dee ne sax dañu ne ismullahil azam bi gaa wax te te du dëgg dama laa bëgg wax rek loo xam ne man da nekk buñ la nee sax loolu pour nga am ko ci lañ lay euh, loo xam ne mooy yàlla ngay jaar te loolu man da nekk xam nga mais gars yi euh, euh, on sait jamais ci ngay jaar ngir ñun man la ne waa léegi man nga ci accéder ma ne nga bañ a am ismullah al azama ko gën mooy yàlla ngir am ko da nga ko dul am parce loolu daa nekk nan yàlla ba pare mu jox la turam bi dina màgg bi nga xam ne luñ ko ci ñaan mu joxe ñun dañuy dañuy xalaat wala daa am lu ñu kon nag mu ngi noonu. yooyu yëpp da nga koy résoudre mu yomb moo tax nit bu boobaa ci ngay xamee ne nit lu mu màgg màgg màgg màgg lu màgg màgg màgg màgg saxaaba la bu ma nee saxaaba nag mooy daj dëpp gi jeex na wala yóbbi gën a mag la ak jum ko mën a wax wax ak mu wilaayam mën a tol bu la digalee mooy yàlla keroog ngay bal li mu wax li mu wax doo ko def ba keroog mu lay digal loo xam ne maaruf la njekk la lu alquran d'accord lu sunna d'accord nga topp ci fekk mu ngi lay dugal mooy yàlla da ngay bañ ak ku man di doon te dara du la ci fekk tus la la manalul nara taalibe yi nag di tëkkoo ko ak nangam ma ne ñoom ñooñu fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn la Seydina Ibrahim waxoon loolooy dal seen kaw moo waa kan ci ñaari kuréel yi man ak ñoom ñoo gën a yey nekk ci sécurité waaw man mii jéema takkook sama digalu borom waaw waa man maa gën a yey nekk ci ah sécurité wala ñoom moo yooyu ku xamul lañ koy tiitale wa kayfa wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultaana fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuun ko loolu ngay wax maa yéen na ngeen di mooy yàlla man may ragal li ngeen di bokkaale ak yàlla muy sëriñ diw bu dee moom la léegi ma war koo ragal te yéen ragalu ngeen ne moom yéen a ngi koy bokkaale yéen a ngi bokkaale yàlla ak moom ma ñaari kuréel yi man ak yéen kan moo ci gina kan moo ci gën yelloo nekk ci sécurité kii wéetal yàlla moo gën a yelloo nekk ci sécurité wala waa ji mooy yàlla bu doon ne xam ngeen dara parce que xamu ngeen dara loolu la Seydina Ibrahima waxoon gaay yow <laughs> it loolu nga leen di wax waaw bépp sëriñ nañ la booleel wàll yu yépp buñ la teree loo buñ la digalee loo xam ne mooy yàlla la bu ci topp fittin kenn kenn te dara nag lañ la mënal tous lañ la dul mënal gis nga tëj ko yéeg gaay yi taalibe koy wax mais moom bu dee sëriñ bu ko mat la même bu doon dalay tester. keroog la lay gën a bëgg parce que te loo soo xam ne ne kii moom dara la ko mënalul tus dara dara dara moom xam na ko kantaa ñi xamul dara moom naan ay taalibe la ñoom mën nañoo nekk di wax ay seeni wax nga bàyyi leen ñu wax ndax zalika mablaghuhum min al-ilm foofee la seen xam-xam daal di yem ci la li ñu xam te mooy dara rek waaw kon nag al imam mu indi fi benn aaya képp mu ne qaala allahu taala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية النساء 59 mu ne qaala Allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegut nee na yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal atiicu llaha wa atiicu rasul topp leen yàlla ci lépp lu mu leen digal ci alquran ak ci lam nañu war rasul ak ci lim leen digal ci lam nañu yeneen taam alayhi salaatu wassalaam waaw lépp lu leen yeneen tibaray saat saam digal na jël atiu allah wa atiu rasul allah wa ulil amri minkum waaw topp leen yàlla topp leen alquran wa atiu rasul sunnaam jàpp leen ci ta leen ko ba bu leen ko dara tax a ba wa ulil amri minkum mooy ñi nga xam ne ñoo méngoo seen mbir te bokk ci yéen seen njiit yi moo xam ci wàllu temporel ak spirituel wala ñu boole ko wala bokk mu xaajale ko topp leen leen mais nan lañ leen di topp mooy ci li nga xam ne moom lañ leen di digal te mu nekk topp yàlla liñ leen di digal te ngërëmu yàlla dafa ne lim leen di digal te du nekk mooy yàlla loolu la ñuy toppe njiit moo xam sëriñ bi moo xam monsieur le gouverneur moo xam mu le président wala monsieur le préfet wala monsieur le nangam ak nangam wala monsieur le cheikh waaw monsieur le sëriñ ñoom ñépp c'est ça ndax lan bu dee ndax ndax ndax ñoom bu dee mooy yàlla da ngeen lu topp ndax laa ta'ati li maxluuq li koy rent bay sa sa bi waxe ci biir hadith yi gis fi ma'siyatil xaaliq amul droit c'est impossible c'est jaaduwul ngay topp mbindeef bay moy ki nga xam ne moo ko bind moom bind la yow waaw kon wa atii'u rasul topp yàlla ak yonentam alayhi salaam amul condition waaw wa ma ataakumu rasul fa xuduuhu moo tax borom bi ne lépp lu leen yonent bi alayhi salaam jox na ngeen ko jël ndaw na ndaw bi lu leen jox na ngeen jël lu leen tere wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen aaye na ko ba ku dut ku dut moom nag amoo loolu ah non amoo loolu de say digal ak say tere ak lu la say taalibe jay jay ak fu ñu la teg teg teg goo foofu yow amul ku ci àgg du pa lañ lay fàttali sangu xeetu yonent bay saar saar bi Seydina Abu Bakar doon wax radiyallahu bi bi ñu ko fale waxuñ la ko discours politique général bu gàtt bi mu def ah wul yaa ayyuhan naas sant ju sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam bàkk borom bi julli ci yonent bi alayhi salaam ne yéen nit ñi wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum dañu maa def ma méngoo seeni mbir mais gënuma leen ati'uuni ma ata'tu Allah wa rasulahu topp leen ma fekk maa ngi topp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ma leen toppatul amu ngeen ak topp ak dégg gu ngeen may déggal wala di ma topp kooku Seydina Abu Bakar a koy wax te mooy sangu xeet yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu moo wax rek moom la Seydina Abu euh, Omar Ousmane Ali ñépp loolu lañ doxale te loolu lañ gëm te loolu lañ doxal léegi yow nga may wax naan ma Serigne Diouf bu dee ñoom ñooñu ñoo amul loolu ñoom ñooñu ñoo amul loolu kan ngay may ma loolu kan moo ko am ket amu ko yonent bi alayhi salaatu salaam ket la toppam nekk. inconditionnel ku ci keneen ku dut moom sa topp ko dañ koy conditionnel dañuy bu waxee du ne gongo ah, ah non dañuy xool est li mu wax dëppoo naag alquran ak sunna loolu war a Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax naan samay wax jël leen ko ngeen teg ko ci misaanu sharia misaanu sharia lu tax muy wax lool parce que xam na ne loolu moo am loolu la te képp kenn loolu mooy sa xaal loolu mooy dëgg-dëgg loolu lañu war a doxanteeg yow say wax doo yonent bi ay saab saab très léegi loo wax lu nekk dañuy seet bu dëppoowee dañuy jël bu dëppoowul nag dañ koy tegani nee xam ne sëriñ bi tay boo jub waaw mu jeex takk sans complaisance mu ngi noonu wa ulil amri minkum ñooñu ñooy seen topp leen daa am conditionnel dañ ko sartal